fa yaqulu alimamu alhafidu alhujjatu alaalamu abu zakariya yahya bnu sharaf annawawiyu dimashqiyu shafiiyu rahimahu llahu taala fi kitabihi riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi saamini wal ishriin. wa anhu radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala. utiya an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi rajulin qad shariba. qaala idribuuhu. qaala abu hurayrata radiyallahu anhu faminna ad-daaribu biyadihi wad-daaribu bina'lihi wad-daaribu bisawbihi falamma insarafa qaala ba'du al-qawmi axzaaka Allah qaala laa taquluu haakazaa laa tu'iinuu alayhi ash-shaytaan rawaahu al-Buxaari rahimahullahu taala kon al-imaamu al-xaafidu an-Nawawiyu rahimahullahu taala ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi li nga ne moo doon xadiisu moo doon xadiisu deux cent muy xadiis sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu waxoon nañ la ñeenti xadiis yi ci bunt bi yépp ci moom la ko jële bi mu naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam neena ida zanatil amatu fatabayyana zinaaha falyajlidha alhadda wala yusarrib alayha bu jàmbu jigéen bi njaaloowe bam jeex amaana am na loo fàtte woon bala ñuy jàll mooy xadiis yi ñu génnoon ci buntu bee ñu génn baabu ta'zimi xurumaatil muslimiin chapitre numéro vingt-sept xadiisu muslimi war na ñëwaat xaw ma ndax naa ko mbir war na ñëwaat xadiis huit ci téere bi xadiis bi ci tegoon mooy xadiis Seydina Abu Umaara al-Baraa ibn Aazib da xadiis bu mujjoon ci bunt bi boobu it war na ñëwaat xadis huit cent quarante-sept ak huit cent quatre-vingt-quatorze walillahi alhamdu wal minna voilà loolu ni dañ ko waxuñu wax kon al imam an-Nawawi rahimahullahu taala muy ñëw nag ci xadis bi nga xam ne moo mujj ci buntu bi mu ne wa anhu xadis bi it ko jële ci sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala neena waaw utiya nabiyu dañoo dikkal indil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi rajulin qad sharib ci waajoo xamante ne ni indil ko waajoo xam ne qad shariba dafa naan arab nag bu ne qad shariba naanum alhamdulillah naanum ndox taxu goo jóg <laughs> waaw bu la arab ne qad shariba moom <laughs> wala diw kat sharibta naarum ndox taxu koo jóg naan coca cola wala oasis taxu koo jóg wala basaab wala li nga xam ne mooy sa sumus yi déedéet waaw moo la buñ ne a sharibu yem ci kooku moom mooy naankatu sàngara bi <laughs> waaw kooku lañ ci jublu buñ ne waa ji kat shariba rek <laughs> bul ne maa de déedéet kooku mooy bu ñemee foofu lu ñu joyal mooy sàngara moo tax mu ne dañ koo indil moom alayhi salaatu wa wasalaam góor boo xam ne dafa naan qaala mu ne qaala yonent bi alayhi salaam wasalaam ne idribuhu duma leen ko dóor leen ko mooy yar yi yàlla wax wala daan bi mu wax ci ku naan sàngara qaala abu hurayra saydna abu hurayra nee na radiyallahu anhu ah fa na ad bu bi yadihi am na ci ñun keroog ñoo xam ne ba ñu si bi alayhi salaam ne dóor leen ko am na ñoo xam ne seen loxo lañ ko doon dóore wad-daaribu bi na'li am na ci ñoo xamante ne aji dóor goo xam ne la doon dóore mooy dàll yam soloon carax yam soloon la doon dóore waa ji wad-daaribu bi saw bi am koo xam ne moom kaalaam la dindi ay yéreem di dóor waa ji mu ne nag fa lamman sarafa bi waa ji biñ paree ci dóor yi ko yiñ ko war a dóor ba dóor koo pare ba mu demee nag wane gannaaw dem qaala ba'dul qawm am kenn ci mbooloo mi ko doon dóor ne axzaaka allah yow yal na la yàlla gàcceel rek mooy waa jiñ doon dóor ñaankatu sàngara bi yonent may saa saa dégg ko ne ko qaala mu ne ko laa taqulu hakada bu leen wax loolu waaw bu leen ko wax lu mel nii laa tu'inu alayhi shaytaan bu leen dimbali shaytaane ci kaw seen mbokk mi naanoon sàngar bañ koy dóom mu ne rawaahu a hadis bi al Bukhari yu mooy al imam al Bukhari rahimahullahu taala hadis bi bala ñoo sori war na ñëwaat hadis mille cinq cent soixante deux insha allahu taala ci téere bi loolu moom àgg guñ ci bañ ci àggee rek fay kontaan mille cinq cent awe mille huit cent et quelque presque mille neuf cent quatre-vingt-quatorze hein léegi hadis bi est-ce que al imaam al Buxaari rahimahullahu taala kese moo ko solo dañ naan la déedéet sëriñam solo no al imaam Ahmad ak mbokku taalibeem dal imaam Abu Daawud as-Sijistaani imaam Abu Abdillah al Buxaari rahimahullah da ko solo ci ñaari bërëb indi na ko ci kitaabul huduud baabu darb bil jariid wan ni'aal téere bi ñu def pen yi daan yi buntob dóor ci ay car caru garab ah comme caru ga tàndarma yi ah wan ni'al ak ay dàll foofu indi na ko fa waaye indi na ko ci ba léegi ci kitaabul xuduud baabu ma yukrahu min la'ni shaaribil xamr waaw buntu bi nga xamante ne nii la ñuy bañ da di ko tere ci di ko sib da di ko tere ci di rëbb naankatu sàngara bi kon nag bi nga xam ne moom la ñuy jël mooy bi ñu la ñu ko wax baabu darbi bil jaridi wan ni'al mu ne haddathana Qutaybatu mu ne ki ñu nettali mooy Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tariq ibn Abdillah az-Zaqafi Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala qala haddathana Damrata Anas keroog voilà damrata anas bii moom am na lu jor abu jamra abu jamra taalibe mawlana ibn abbas tudd nañ ko fi fan yee am na duñ ko tudd ba ma ñëw ba koy tudd ma ne ibn abi jamra non non ibn abi jamra mooy andalu bi mooy sharihul bukhari moo def shara imamul bukhari non kële parce que li kii abu jamra mii moo moo sama xel dem ci léegi dafa mel ni ci bi may wax dama ne ba ma ñëw au lieu ma ne Abu Jamra ma ne Ibn Abi Jamra loolu boo ko déggee Abu Jamra la waaw kooku njuumte la woon sabqu lisaan la woon Abu Jamra ad-Dubai rahimahu rahimahullah taalibe Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu kii nag kon ñu ñëwaat mu ne haddathana Imam al-Bukhari Qutayba mu ne ki ñu nettali mooy Qutayba qaala mu ne haddathana rahimahullah haddathana nettali nañu Abu Damra Anas muy Abu Damra muy Anas ibn Iyad ibn Damra ñu koy wax Abu Damra moo doon dakkantalam al-Laythi al-Madani rahimahullahu ta'ala an Yazid ibn al-Had moo ko jëlee ci Yazid ibn al-Had muy Yazid ibn Abdillah ibn Usama ibn al-Had al-Laythi wa Abu Abdillah al-Madani rahimahullahu ta'ala an Muhammad ibn Ibrahim muy Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith ibn Khalid ibn Sahr ibn Amir ibn Ka'b ibn Zayd ibn Taym ibn Murra al-Qurashi at-Taymi Abu Abdillah al-Madani rahimahullahu ta'ala an Abi Salama moo ko jëlee ci Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf Abu Salama az-Zuhri al-Madani rahimahullahu ta'ala doomu Sayyidina Abdurrahman ibn Awf an Abi Hurayrata moo ko jëlee ci Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne utiya annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi rajulin qad sharib qaala idribu qaala abu hurayrata fa minna ad-daaribu bi yadihi wad-daaribu min alayhi wad-daaribu bi thawbihi falamma insarafa qaala ba'du al-qawm akhzaaka Allah qaala laa taqulu hakadha laa tu'inu alayhi ash-shaytaan kon nii la ko al imaam al Buxaari rahimahullahu taala daal di solo léegi hadith bi yan njàngata ci nekk ak ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi waaw mooy dane utiya annabi sallallahu bi rajulin qad sharib mu ne andil nañu yonent bi alayhi salaam ci waajoo xam ne dafa naan dafa naan sàngara léegi waa ji mooy kan boroom xam-xam yi dañu ne est-ce que du Abdallah mi nga xam ne ñu ngi ko doon dàqantale ximaar Abdallah mi nga xam ne ximaar lañ ko doon dàqantale am ñu ne moom la parce que Seydina Omar radiyallahu anhu Imaamul Bukhari indi na kii mooy buntu biñ la wax sànk ne fa la indi beneen hadis bi hadith bii nii baabu maa yukrahu min la'n sharibil xamri foofu al imaam al Buxaari laata muy indi hadith bii hadith Seyna ñaari hadith la fa indi ci buntu bopp hadith Seyna Omar la njëkk indi Seyna Omar même nettali bi nii lay niru mooy xew-xew bu mel nii la ndax Seyna Zayd ibn Aslam moo ko jëlee ci baayam di Aslam ah. mooy booy Seydina Omar boobu rek doon ko liggéey loolu rek boroom xam-xam bu mag al-Adawi mawlaahum Seydina Omar da dafa am benn waay ci jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam kaana Abdallah wa kaana yulaqabu Himaara mu ne waa ji benn waay boo xam ne ci jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam turam moo doon Abdallah la tuddoon waaye dakkantalam moo doon Himaar xam nga Himaar mooy mbaam mooy laan mu ne nag wa kaana yudhiku rasulallah sallallahu alayhi wa sallam moom nag da doon reetaan loo yonent bi alayhi salaatu wa salaam waa ji waaw <laughs> mu ne wa nabiyu te yonent bi alayhi salaam qad jaladahu fi sharaab dóoroon na ko dóor lu woon na ko buñ la dee bu du yonent bi alayhi salaam moo ko dóor moo dana gisoo dana gaa dóor leen ko comme niñ gis fee ci li nga xam ne mooy naan sàngara ndax pen bi ci borom bi teg mu ne fa utiya bihi yawman sayna Umar radiyallahu anhu ne ñu andi ko benn bés fa amara bihi yonent bi saa saa digle fa jala dañu fa juli dañu daal di koy dóoru waaw ndax daa naan fa qaala rajulun min al qawmi benn waay wax te waa waajooju mooy sayna Umar ci boppam <laughs> radiyallahu anhu am na riwaaya yu ko yu ko leer mu ne allahumma la'anhu yàlla yàlla dëgg rëbb kii rek maa aktara maa yu'ta aka bari luñ ko fi andi di ko dóor ci naan sàngara naa bu ñu la dóoree benn ñaari yoon nga arrêté mais ngay dóor ñu dóor la nga nga naanati ñu dóorati la nga naanati ñëwati ñu dóorati la ah fa qaala an-nabi yonente saam na la tal'anuhu ne la tal'anuhu bu leen ko rëbb la tal'anuhu bu leen ko rëbb fa maa ngi wat ci yàlla maa alimtu xawma ci moom kene lu dul ne annahu yuhibbu allaha wa rasulahu xaw ma ci moom lu dul ne daal ku bëgg yàlla la waaye ku bëgg yonentam la alayhi salaatu wassalaam waaw loolu moo tax am ci boroom xam-xam yi ñu ne kon est-ce que du Abdallah mi est kon nettali Seydina Abu Hurayra bi ak bii du benn kese di Seydina Omar di wax nii kon kay muy ximaar moo ma la ñu ko doon dàkkantamu ne kon Abdallah ah am ñu ne non non non ibnu Nu'aymaan la waaw doomu an-Nu'aymaan moom la waaw <laughs> am na Nu'aymaan mii da doon reetaan loo yonent bi alayhi salaatu am na nu ko boroom xilaas waxe ne bokk na ci ñu doon reetaan loo yonent bi alayhi salaatu wa salaam an-Nu'aymaan <laughs> waaw <laughs> léegi léegi nan la ko doon defee yooyu moom xikaayaat mudhika la wala laysa huwa al maram wala laysat hiya al maram ay ay nettali yu reetaan la quoi moom da doon mettre de l'ambiance ci ci jataay bi yonent bi da ko doon re da doon reetaan loo yonent bi alayhi lu bari moom an Nu'aymaan yaa ngi ne doomam la waaw. am ñu ne noo doomam ji la ibnu Nu'aymaan ndax doomam jooju moom it loolu daloon na ko am na nag ñu ne am Nu'aymaan ci boppam moom mii loolee doon na ko dal kon daal wax jàngoog wallahu taala aalam ay dalika kaan léegi kon mu ne utiya dikkal nañu al nabi yonent ma saasaam bi rajulin ci benn waay kon mu ngi noonu kan la dëgg-dëgg allahu alam yàllaa xam biñ ko ndee qad shariba dafa naan waaw nag amaana mooy c'est sûr que dafa leer ay preuve yu leer que ne waa ji daa naan sàngara preuve yu leer soit ay ñu ñu wóor gis ko muy naan sàngara wala boog ci ñi nga xam ne ci kaw boroom xam-xam yi nga xam ne dañ ne nit bu ñëwee mu xeeñ xon nag sàngara te du loo xam ne lu mu këppoolo nañ jéeg yooyu ba pare gis ko muy kayyi kayyi loolu doy na preuve <laughs> en tout cas daal indil nañ ko nenti bi alay salaam loolu dañ ci xame ne juge bi mën nañ koy indil policiers yi par exemple bu dee réew la moo xam noonu lañ ko tëgg man nay jëli ñoo xam ne ay malfaiteurs lañu wala boog ñoo xam ne ñu def lu noonu indil ko ki nga xam ne mooy juge bi wala ko ko fa toogal ngir ñu àtte ko daal di teg li nga xamante ne mooy àtte bi yàlla ci kawam ndax bu du lool lool yonent way saa saa bi ñu ko ko indilee man na ne lu tax ngeen ko indi waaw aw fiya moom mooy du waa ji mooy eh, moom moo indi boppam dañ koo indi voilà moom <laughs> dañ koo indi <laughs> léegi nag biñ ko indee kon preuve yi leer loolu di dañ dañuy xam ne bala ngaa te kenn pen foog mu leera xad shariba naan na comme niñ ko waxe sànq kene arab bu ne shariba naan na te tegu ci dara mooy naan sàngara la ci jublu waaw waaw asharibu mooy naan katu sàngara bi waaye xam nga asharibu day tekki ay naanu luy naanu naanu mooy moustache yoo ci fitra xayisu fitra bi yolent bi alei salaam Eh, di wax ne suñ boobu mu naan juróom yi ci fitra bokk na xastu shaari bi mooy wàññi say moustache waaw bañ bàyyi mu sëq ngay mel ni un apprenti de Castro wala un fan de Castro ak Lénine wala ki nga xamante ne ni mooy Staline wala iyaazu billah le petit communiste yi comme ni la ko waxoon nga xam ne masuñoo saf sax bay sap waaw ñoom moom naka jëkk masuñoo saf dara waaw <laughs> waaw yor nga gis ña gaayoo xam ne moom ñu gàtt xel lañu ma déggoon suñu sëriñ radiyallahu anhu doon wax naan nga gis waajoo mu dégg koo xam ne moom nee day wax ci ci ci ci ci ngëneelu moustache <laughs> naan bokk na ci ngëneelu moustache booy naan soow <laughs> <laughs> booy naan soow sa waay mu takk ci moustache bi nga jël sa làmmiñ ne ko ne daal koy mar ma ne kenn <laughs> premièrement yow <laughs> saleté yooyu mooy lan en plus yow defaloo sunna nga naan ay ma def naa nga ma dinaa mooy loolu lépp ak ñàkk sori sunna yonent bi alayhi salaam ak leerul islam la waaw jullit sa modèle mooy yonent bi alayhi salatu wassalam laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kaana yarju allaha wal yawmal axir dëgg-dëgg nekk na ci biir ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi gën a mat waaye ngir ñi nga xam ne moo gëm yàlla na nga ne ngaa gëm yàlla gëm nga bés penc jullit nga modèle bi yàllaa la ko wutal bàyyiwul kenn di tànnal boppam ndax bu bàyyi woon borom bi bu bàyyi woon ku nekk di tànn moo taxit di ñu bàyyee li ñu yàlla ci ñu yàlla tànnal di tànnal suñu bopp loo ci gis ay faux modèle kese waaw ay faux royukaay kese royukaay yu yées kese ay acteur film ak waaw ay ay ay acteur de cinéma ay ay ay ay ay ay ay ay làmbkataki nga xam ne ma suñoo daj dara te duñ daj tos ak ñi nga xamante ne ay caaxaankat lañ ci àddina bi waa showbiz beek politicien caaxaankat yi bu dee koo xam ne moom politique ko neex moo ko neex waaw nga xam ne moom foo ko wax mu naan ñoom ay Charles de Gaulle waaw moom yooyu ñooy ay royukaayam <laughs> waaw wal iyaadu billah léegi kon yeneen bi alayhi salaatu wassalaam kon ash-sharibu lañ doon wax mooy mais en général bu ko arab waxee mooy naankatu sàngara bi bu ko bu ci tegul dara kon mu ne dañoo indi benn waay boo xam ne qad shariba qaala kon nag preuve yi leer na yeneen tubaab saat saab saab ne idrubu loolu dañ cee xam ne ki jiite bu dee ne nit koo xamante ne li mu def nu yàlla da cee war dafa dal ci loosam bu ñëwee ba mbir yépp leer preuve yépp leer moom daa war a taxawu loolu le mooy daa war a taxawe voilà moom moo ko war a taxawu moo war a taxawu loolee ndax borom bi ci loosam moom mi jiite ci loosam la nekk moom mu taxawe ko wala kamu mu délégué wala ministère ba nga xam ne ñoo war a doxe loolu moo tax yonent bi saa saa ba loolu yépp leeree mu ne idribu ay wa kon teg leen ko daan yàlla wax naankatu sàngara bi léegi naankatu sàngara lan mooy penu naankatu sàngara envoyé yaa ngi suyor daan ki nga xam ne dafa naan sàngara preuve leer waa kooku ban pen la ci yàlla teg maa huwa haddu sharibil xamr dañ naan la eh, ginnaaw bi nga xamante ne nii saxaaba yi ak seen taalibe yi ak li nga xamante ne mooy madahibul arba'a radiyallahu taala anhum wa ardaahum comme ni nga xam ne noonee la ko al ijmaa la sax ci boroom xam-xam yi comme ni ko al imaam al ibn Hazm ñoom Seydina Qaadi Iyaad ñoom al imaam ibn Qudaama naka noonu al imaam al haafiz ibn Hajar rahmatullah alayhim daal di ne lool ijmaa la hein même bu dee am na quelques wuute yu amoon euh, loolu mais ijmaa la ki nga xam ne naankatu sàngara la kooku da am pen bu ko borom bi daal di digle ñu teg ko ko pen boobu nag mooy lan hein mooy dañ koy duma léegi nag mu des premièrement ñaata yar lañ koy duur mu am ñaari wax yu siiw bu njëkk bi mooy waxu jamaa jumhuur ñi nga xamante ne ñooy xanafiye yi maalikee yi ak xanaabila yi te benn wax la buñ jëlee ci al imaamu Shaafi'i te wax la ci ñoom que ne quatre-vingts yar lañ koy dóor quatre-vingts coups mooy naankatu sàngara bi bu lépp leeree bañ indi ko ci ki jiite jullit ñi dañ koy jël teg ko am ku ñëw war koo fouetté trois quatre quatre-vingts fou fouet lañ koy dóor waaw yoo xam ne nag waa ji du dóor dóori matt yooyu ay di xat yu baax ni dóor de déedéet day yëkkati loxoom nii rek dóor yëkkati nii mooy mbagg mi du yëkkati ba ci kaw déedéet léegi loolu mooy ñu ne sax yar la parce que ñépp jàkkooruñ yar waa jumhuur ñu ngi wax nii nii ñoom noone yar lañ koy dóore yar comme li ñuy dóore yeneen yi ci ci fii ci kii ab yar la ñuy jël dira tër dóor ba mat léegi ñeneen ñi wax lëlég quarante yi nag muy Shafi li ëpp ci Shafi'i yi rahmatullah alayhim ah te mooy seen mazhab riwaayé la tamit buñ jëlee ci al imaamu Ahmad ibnu Hanbal dañ ne non quarante quarante yar kese la waaw te du ay te ñii ñoom waxuñ ne sax ay yar lañuy jël di dóor ñoom dañ ne lépp lu ñu dóore ay dàll ak ah ay dàll ay ay ay cari garab ay loxo ay yar loolu li baax na waaw lool la daal waaw léegi kanta jumhur ñoom wax naa la sànq li ñu wax ñoom dañu ne yar as sawt lañ koy dóore léegi kon ñii ne quarante la kon léegi nag dalilu ñan lan ak lan waa jumhur ñoom seen fi ñu teg seeni wax ne quatre-vingts coups la ñoom dañu ne parce que euh, loolu la say saxaaba yi radiyallahu moom lañ mujj d'accord moom lañ mujj dëppoo que ne quatre-vingts coups la ñuy dóor ki nga xamante ni mooy naankatu sàngara bi bon bokk na nag ci li ñuy sukkandikoo xadiis boo xam ne bu da'if la waaye yaa loolu moom nekkul ne sax dañ koy sukkandikoo dañ koy limaale noonu rek mais loolu waa ñu duñu sukkandikoo ci xadiis bu da'if noonu waaw mooy li nga xam ne dañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane euh, euh, duma euh, doo tem bi nga xam ne ci sàngara mooy samaanun loolu moom dëgërul waaw waaw jal al jaldu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qaala jaldu ah, jaldun fil xamri samaaniin déedéet loolu moom dëgërul samaaniina boog quatre-vingts la loolu dëgërul waaye ñoom dañu ne bon Seydina Omar ci gàttal radiyallahu anhu dafa dajale woon saxaaba yi parce que gaa yi dañoo tuut néewaloon quarante coups yi ñu li wax ñi Shafi'i yi wax loolu la yonent bi alayhi salaam dëgg la doon dóor Seydina Abubakar ak début benn partie xilaafu Seydina Omar ku masoon a naan quarante coups lañ lay dóor waaye nit ñi dañoo mujj mel ni quarante yar yi dañ koo xeeb dañ koo suufal waay taxawul taayu di def li leen neex di continuer di naan Seydina Omar radiyallahu daal di dajale saxaaba yi radiyallahu anhum daal di leen laaj seen xalaat benn bi Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu lañ ne moom moo ko ne ne ko daal affaire yi def ko quarante waaw def ko quarante ndax li gën a néew ci xuduud yi la waaw non quatre-vingts la te ñi ñoom daanaka moom mooy lii yëngalatu leen quoi waaw léegi Seydina Omar ne kon nañ ko def foofu am na boo xam ne riwaay boo xam ne ne Seydina eh, kii ta xadis boobu xadis biñ la wax nii mu ngi ci Sahih imaamu Muslim ibnul Hajjaj rahimahullahu taala am ñu ne sax Seydina Ali radiyallahu anhu ci boppam moom moo ko wax te loolu borom Muwatta andi na ko mooy al imaamu Malik mu ngi ci Muwatta imaamu Malik rahimahullahu taala mu ne boobu Seydina Ali ci boppam moo joxe xalaat bi ne daal man daal di ma gis comme que nga ñu yow amirul mu'minin Seydina Umar radiyallahu anhu ci lii nga xam ne naankatu sàngara yi. ñu ngi koy soofantal léegi ndax quarante kuy jàpp nañ na du dara garaawul ah sawaay day naan ndax nañ ma dóor quarante garaawul ma delluwaat léegi mu ne Seydina Ali radiyallahu anhu ne parce que waa bu bu bu xel mi day day day day day day jaxasoo ba pare tax muy wax lu ko neex ci làmmiñam te bu commencé mel noonu day duural nit ñi mën naa tuumaal nit njaaloo daal di dugg ci deru nit yàq deru nit te loolu lépp dara warul ko lu dul naan ñu naan kon nag tegal ko ci quarante yeneen muy sama nuuna muy quatre-vingts ci gàttal lii daal lañuy ñuy sukkandikoo que kon mujj gi Seydina Omar saxaaba yi la dajaloo ñoom ñëpp ñu ànd ci kon nag loolu far mujj nekk loolu mooy àtte bi nga xamante ne nii mooy ijmaa la léegi ginnaaw la waaye loolu mazhabu Shafi'i yi ànduñu ci rahmatullah alayhi dañu ne mbukk mukk loolu nan la mën a nekke mbir mi quarante coups la du quatre-vingts mukk waaw te loolu mooy mazhabu al imaamu Daawud ak taalibe bi ak zahiri que ne quarante coups quarante kese moom lañuy ñuy dóor ki nga xamante ne nii mooy naan katu sàngara bi ñu ne fuñ ko teg ñu ne mooy xadiis bi nga xamante ne nii al imaamu al Buxaari moo ko solo jëla ko ci saxaaba boobu as-Sa'ib ibn Yazid mu jëla ko ci as-Sa'ib ibn Yazid saxaaba la woon radiyallahu ta'ala anhu wa mu ne ñun de nekkoon nañ di ñu ëndil naan sàngara bi ci jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak xilaafatu Seydina Abu Bakar ak benn wàll njaal beetu xilaafa Seydina Omar te buñ mësoon a jóg suñu loxo yi lañ ko doon dóor ak suñu dàll yi ah ak suñu yére yi waaw ba ni nga xamante ne nii ñaata ñaata ah mu ne ba ni nga xam ne dina ko ba ni nga xam ne ci lay nekke fin wu xilaafu Seydina Omar ah nee na ñun jamono ji yépp quarante lañ doon dóor mu ne nag bi même Seydina Omar quarante la woon léegi nag biñ jiyee gaa yi ataw dañoo féeteerlu mooy li say naa liñ seetlu rek constat bi ñëpp def que ni ñii daal coups yi ñuy wax daa mel ni safu leen quarante coups yi moom dissuasiful mooy taxul gaa yi bàyyi naan sàngara gi nga xam ne moom lañ jublu rek di ko naan. léegi nag mu ne nag ci la Seydou ba fasaxu ba pare ñu daal di kàccoor te mooy dépasser les bornes naa Omar nag daal di koy def quarante te wax nañ la ci ñële. fan la quarante yooyu kay def ko quatre-vingts bokk gis nañ quatre-vingts yi fan la jóge ci ishaara mu musaawara ji mu def eh, ak yi nga xamante ne mooy sahabati rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu anhum ñu ne kon lii la kon quarante la kan mooy tëral sariya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar la ñu bàyyil mel ne ñépp ne yéen waa jumuru d'accord ngeen ne quarante la woon ñu ne waaw xalifa bu mag bi Seydina Abubakar yow bi mu fi nee ba ni mu génne àddina quarante couleurs lañ naan sàngara nan ngeen mën a ñëwee ne léegi kon après affaire bi daa soppeeku ijmaa da ci am ijmaa amul waaw loolu déedéet loolu dafa leer nañ waaw te keroog bi nga xamante ne nii comme ne xadiis nañ sax imaamu Muslim al-Walid ibn Uqba al-Walid ibn Uqba tudd nañ ko fi ci biir téere bi nii mas nañ ko fi gis ci lañ taxawaale woon ci kiiwu Seydina Ousmane mooy hadith bi nga xam ne Seydina Usaama ibn Zayd gars yi dañ ne ko mais doo wax ak su sa amir bi man naan da ngeen yaakaar ne man fu may wax ak moom rek damay ñëw di leen ko wax quoi lu ma wax ak moom damay ñëw naan leen maa ngi wax ak moom bu ma paree wax ak moom ba pare ñëw di leen ko wax man du ma jay kenn parce que moo nekk ab njiit moo ma jiite ma naan ko yaa fi gën boobu bi ñuy gis xaris boobu tuddoon nañu ne al-Walid ibn Uqba am ñu ne biñ naan wax ko waxal ak moom ci lii waxal ak moom ñii ne mooy ci lim doon fal ay nit am ñu ne noo ci mbiru Walid ibn Uqba foofu lañ ko gisee woon tuddoon nañ ko ibnu abi Mu'ayt moom ak Seydina Usman ñoo bokkoon yaay mais bokkuñ papa parce que Seydina Usman mooy bàyyam al-Walid moom Uqba ibn abi Mu'ayt kàccoor bu mag ba te waa si mooy baayam mais mook Seydina Usmaan ñoo bokkoon ndey ñoo bokkoon yaay mais bokku ñoon baay moom nag bi ko Seydina Usmaan defee gouverneur dafa siiwe woon ci day naan sàngara ba daal ni yi ci la mooy nañ ko boobu noonu ne ci la Seydina Usmaan mu ne Seydina Ali jógal nga dóor ko yar yi sharia wax Seydina Ali ne eh, alxasan alxasan <laughs> jógal nga dóor nga dóor ko li amirul mu'minin a wax waay <laughs> seen alxasan ne ah man kay seet keneen <laughs> après nag bon xam nga àggaluñu woon nettali bi mais kon kenn dóoru ko parce que Seyna Ali nee na Seyna Ousmane nee ko jógal jógal dóor waa ji comme que naanuk sàngaraam leer na jógal dóor ko yar mu ne ah mu ne doom ji doom ji mag jàll Xasan ah tee ngaa jugwaay seen <laughs> loolu ne ah man kay feet leen keneen <laughs> maa ngi gàntalu am naa utal leen ma gànt rek waaw nangul leen ma sama gànt après nag Seyna Ali doom doomu mbokkam bi la ko Abdallah ibn Jaafar ibn Abi Talib <laughs> Abdallah ibn Jaafar saxaaba la woon baayam saxaaba la radiyallahu ta'ala anhuma moom la Seydina Ali ne ko kon nag Abdallah eh, bon yow kon jógal nga <laughs> ah nga dóor mu le gouverneur yar yi rek <laughs> comme que loolu la xalifa bi loolu la ñu wax kay